أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الشيخ أحمد الخديم alayhi ridwanu lbaaqi alqadim fi qasidatihi masaliku aljinaan fi jamci ma faraqahu daymaani radi allahu taala anhuma wa ardaahuma fi lbaabi thaalithu fi lbaabi thaalithi fi al adab wal fadaa'il fi faslun fi sabr wa yabtali rajula rabbuhu ala hasabi diinihi ala ma nuqila fa in yakun salban yushaddidil bala wal aksu bil aksi ala ma yujtala yàlla la yatrukul bala u abdan zamana hatta yahutta anhu kullama jana mu ne kon lii gisoon nañ ko ci bii weesu moom lañ daaneloon ne loolu nag xadiis la bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy xadiisu mu ne jaam bi dañ koy nattu ala bi diine kenn rek na mu jàppe diineem bu ci dëgëree rek euh, nattu yooyu gën a tar bu dee dafa nekk ak woyof da cee am tamit dinañ ko natt lu tolloog la loolu rek waaw mu ne nag ta balaa yi natt yi du deñ di jàpp jaam bi benn jamono lu dul borom bi di daal di dindee simpee ci moom bépp bàkkaaram loolu xadiis la boo xamante ne ni al imaamu Sa'd ibn Abi muy Maalik <laughs> Waqqaas mooy Maalik ibn Uhayb nekkoon nijaay ci yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi bokk min ahadi bokk ci al mubashirina bil janna al ashara diis ñi nga xamante ne ñoo gën a màgg ci ci saxaabaay yonent bi alayhi salaam te moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mooy ki nga xam ne radiyallahu anhu moo mujjee génn àddina ci fukk ñooñu le voilà moom mooy ki nga xam ne moo ci gën a mujjee génn àddina moo ci mujjee gudd génn àddina nekkoon ni jaay ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom la doon wax léeg-léeg bu ko gisoon naan hada xaali fayyukum yuryani xaala yonente bi alayhi salaatu salaam bu ko gisoon léeg-léeg danaan ha hada xaali sama nijaaya ngoog di ñëw ana kan ci yéen moo ma mën a wan nijaay ju mel ni sama nijaay man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndaw ndaw jaloore <laughs> <laughs> Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moom nag mu ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam ayyun naasi ashaddu balaa <coughs> mais ana ci nit ñi moo gën a tar li nga xamante ne nii <coughs> mooy am nattu kan la mu ne ko qaala al anbiyaa mu ne ko yonent yi alayhimu salaatu wassalaam thumma al amthalu fal amthal topp ki gën a baax ki leen gën a niru ñoom yonent yi topp ki leen gën a niru alayhim salaatu wassalaam mu ne fa yubtala rajul yonent bale saa saa may wax de mu ne fa yubtala dees nañu rajulu cam si góor ji lii nag amul amul ci ñoo jigéen a ci yam ala xasa mooy nit ki ala xasa bi diine keem rek na diineem tam jàppe diineem soobu waaye wii di lislaam ni mu ci newee rek ni mu ko téyee noonee lu tollu noonee lañ koy nattoo fa in kaana diinuhu sulba istadda bala'uhu bu dee ne nam téye diineem dëgër na ngëm yàllaam dëgër na téye diineem dëgër na ci noonu borom bi nattoo ko lu toll noonu le mu daal di tar ay nattoom wa in kaana fii diinihi riqa waaye bu dee ne moom ci soobu waaye diine ji moom sa waay daa woyof ci moom de <laughs> ngëm yàllaam des na nooy na woyof na wabtili ala hasabi diine dinañ ko natt li nga xam ne mooy jàpp gi mu jàppee diineem ji ak ni ci sóoboo de falam fama yabrahu du deñ li nga xam ne mooy nattu bi bil abdi ci caam ci jaam bi hatta ba kera yatrukuhu la koy bàyyi yamshi ala al ardi muy dox ci suuf si ma alayhi xati'a amul ben bàkkaar bu ànd ak moom te xadiis bi ni ko al imaamu Tirmidi daal di solo bi sanadin saxiix na ko noonee la ko sëriñ al imaam sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal di solo imaam ibnu Maaja al-Qazwiini na ko noon al imaam ad-Daarimi sëriñu imaamu Muslim rahmatullahi alayhim kon mu ngi noonu ba loolu la yàlla sëriñ bi doon wax fee léegi nag ñu continuer fi nga xam ne moom la ñu waroon a jël loolu moo tax mu ne kon laa yatruki al balaa'u zamana hatta yahutta anhu kulla ma jana lépp lu mu def ci crime ci lu bon rek ci ñaawteef ja ba natt yu di deñ di dal ci moom ba kero muy simpi yooyu yépp daal di faxas ko ci moom léegi nag sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala al jinaana al-'ulaa maskanahu wa ma'waa di wax nag mu ne <coughs> muy continuer mu ne wa kullu man aafiyatan huna xawaa fa in raa ahlal balaa'i wal jawaa yawmal qiyaamati yawaddu ay yakun qurida jismuhu huna fi kulli hiin li ajli maa yashhadu min thawaab li dhil balaa yaa dhil balaa haa huna bilaa hisaab kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne mu ne gis nga <laughs> mu ne wa kullu man képp koo xam ne nag moom afiyatan huna hawa mooy àddina bi moom moom ci afiya kese la nekk amul benn presque nattoom yi bariwul <laughs> ndax wax naa la moom boo nekkee jullit moom foo jaar nag tudd naa dal moom kay sëroo rek na nga na nga jàppe diine ji léegi nag comme que waa ji moom diineem daa woyof moo natt yu woyof lañ koy teg ba moom sax daanaka ko gis non dañ naan waa ji moom dara ndaw ko voilà mu ne képp koo xam ne ci aafiya googu hunaa fii ci àddina xawaa moom la làmboo moom la am nekke ko gis nga yowmal qiyaam fa in raa bu gisee ahlal balaa ñi nga xamante ne ñooy way natt yu mag ya nekkoon ci àddina wal jawaa ak borom tartar ya ak weñ soya ak naqar ya nga xamante ne ñoom ñoo ñële ñoom la doon dal ca àddina yu ñu gënoon a tar ay nattu ñu leen di tëji kaso di leen exile fu nekk di leen résidence surveillée ñii ñu leen di faat ñii ñu leen di yóbbu beneen réew mu dul seen réew ñu faatoo foofale ñii ñu dem ci xare yi jàpp leen daggate leen seeni noon jàpp leen prisonnier di leen def yu metti wala ñu nekk ak seeni noon ci seen réew ñu nekk fi di leen noot yooyu yëpp am wala ñu ne leen jaamu yàlla du ngeen ko fi def ci ñoom ba ñenn ñi naan non waroon naa bàyyi nag yii yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk fekk yéen xamu ngeen yéen seen diine moo rekka a cee am ak woyof yem leen foofu yemu ngeen moom lu manu la def ni yéen waaw comme ñoom al imaamu ahmad ibnu muhammad ca mihnaja waaw ca natt bu rëy ba xalqul quraan caaxaankat yi naan dañoo bind al quraan mu taxaw dëgër ne loolu amul waaw kenn dafa bindul al quraan waaw al quraan <laughs> voilà bala ko ci dal dal ko mu nangu ko adoosé waaw léegi nag ña nga xam ne nag ñoom <coughs> ci aafiya lañ doon ne bu ñu gisee boroom tar yaatu ay balaa yooyu ak ay tar-tar fii ci àddina yawmal qiyaam bu ñu leen gisee bésu taxawaay ba xéewal leen di yàlla bi faye ak fay nekk ci daraja yu kawe yawat bu waajoojee nekkoon ci aafiya ci àddina moom day mëbët lool an mu nekkoon xuri da daal woon nañ jëlub ciseau di ciseau di tagg gis mu koo waaw yaram bi hunaa fii ci àddina fii kulli hin jamono ju ne moom day mujj ne ya xoolal waa yéen doon teg natt yu métti yu ñu naan sawaay mënoon naa bàyyi rek kii yëpp mënoon na cee bañ a sonal xoolal njabootam gi xañ nañ ko ko tëj ko ci kaso ay ay dix ans vingt ans à perpète door ko perpétuité mooy dootul génn damm caabi ji di ko liggéeyloo travaux forcés ah di ko gàcceel devant tout le monde di ko defloo yaramu neen nii ah. jël jigéen ñu sàggan di ko boole moom ci prison prison bi rien que ngir rek doya dal ko loolu lépp manoon na ko bañal boppam quand même yow foofu nga tollu mais bu gisee waa yi ëllëg li ko boroomam fay la illah mais waa yi ci boppam moom mi nekkoon ci avia doon naan time ak yooyu day bëgg da loolu mébét na waaye ak a neexoon ca àddina fii nii heure bu nekk ñuy jël sama yaram bi di ko siso di ko dagg ngir ma am ni bu waa am <laughs> allahu akbar <laughs> <laughs> waaw <laughs> fekk ñun ñu ngi ci àddina bi te dund ñi rek naan <laughs> saa waaw baax na yooyu yëpp saa mais buñ demee foofu wallaahi mébét gi day dëggu ci ñun waaw lu tax li aj li ma yashhaduhu ndax li ko waral mooy li nga xam ne moom lay seede nii waa ji nga borom natt yu rëy am fii ci alaaxira mina sabab ci ay yool yu ko boromam li dil balaa yi nga xam ne moom borom balaa yi borom natt yu te metti yi moom la am foo fële ha huna foo fële ca alaaxira bilaa xisaab te kenn du ko àtte ñoom lañ naan udxulul jannata bi ghayri xisaab laa xawfun alayhim wala hum yahzanuun dugg leen aljana te kenn du leen saytu ñooñ ñooy dugg leen aljana du ngeen am lu ngeen tiit te du ngeen am lu ngeen di jàq waaw moom nag mu bëgg mel ni ñoom daan di naan aka neexoon ca àddina ñu siso ma sama yaram yi jamono ju nekk waaw léegi nag mu ne wallahu bil balaa'i dhu ta'ahudi li kulli 'abdin mu'minin mujahidi hunaka mal walidu fil azmani yakunu dha ta'ahudil wildani mu ne wallahu te gis nga borom bi tabaaraka wa balaa i ci nattu yu tar yi yu mag yi zu taahudi moom lu mu lu mu aada woo la daal di mel ni lu mu jël pacte ak li kulli abdin ñeel bépp jaam mu'minin boo xam ne daf koo gëm mujaahidi tey kër yi borom bi ah mooy lan mooy lan noonee la koy teg mel ni ku am ak moom pacte ci lool waaw axasiba naasu ay yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun ca suuratul ankabut du loolu laa wéwa ndax nit ñi dañoo foog ne dañ naan gëm nañ daal ñu bàyyi leen te kenn du leen nattu suñu boroom ne mukk waaw fala nabluwannahum waat naa ne dinaa leen nattu waaw la nabluwannakum dinaa leen nattu ci teg ci seen der yi seen yaram yi ak seen alal yi ak ak xiif wa xawfin ak ak ragal yooyu yëpp dinaa leen ko teg kon nag boroom bi dafa nekk koo xam ne borom ko pactoo la mel ni ku jël ak loo xam ne engagement ah te baaxoo li kulli abdin mu'minin mujaahidi tey kër këri ci duunam gii diineem gii hunaa fii ci àddina noonu na ngir gën koo tëgg ngir defar ko ay mbir ëllëg xam ne moo gën ci moom pour ëllëg coono yi du ngir bañ ko ngir yàqal ko waaye ngir ëllëg mu tuuf ya nga xam ne mooy daraja yu kawe yi kamaakeem ni nga xam ne alwaalidu fil azmaani mooy waajur wi ci jamono ju nekk yakunu noonu lay mel di taahudil wildaani noonu lay amee pacte te noonu lay ali mooy ame miinal te tamit di ko doxalee ki nga xam ne mooy xaleen yi di leen yar du bàyyi rek seen bakkan bi nga xam ne kat tifli an nafsu kat tifli li leen lim leen neex dong déedéet dina ñëw jóg leen yeewu sedd na jàngi neexu leen waaye di ngeen jóg jóg leen julli di ngeen jóg sedd na mais di ngeen jóg mu xam ne lii mu leen di teg di leen def loo ay liggéey ñuy mer affaire bi naqari leen mais mu leen koy teg du dalee na bañ de waajur wi du daa bañ doomam de bu koy sang mu yuuxu di jooy naan ba ma bëgg ku ko bàyyi déedéet bëgg mu set a tax waaye nekkul ne bomb ko di ko di xoos yaram bi moo ko ci neex mu yuuxu déedéet mu ne nag na ko noonee borom bi na ko noonee walillahi almathalul a'la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin